waan adiy bni amirata radi allahu taala anhu annahu qaal sami'tu rasula allahi sala allahu alayhi wasallama yaquul man istaamalnaahu minkum ala camalin fakatamanaa fakatamanaa mikhyatan famaa fawqahu kaana guluulan ya'tii bihi yawma alqiyaama faqaama ilayhi rajulun aswadu min al-ansaar ka'annii anzuru ilayhi faqaala yaa rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam iqbal cannii camalak qaala wa maa lak qaala samictuka taquulu kadaa wa kadaa qaala wa ana aquuluhu al-aan man istaamalnaahu minkum ala camalin falyaji biqaliilihi wa kasiirihi famaa uutiya minhu axad wamaa nuhiya canhu intaha rawaahu muslimun rahimahu allahu taala kon al'imaamu alxaafidu nnawawiyu rahimahu allahu taala mu ñu indil xadiis bi nga xamante ne nii moo tegu ci xadis biñ gisoon jotaay bii ñu génn mu doon xadis sayna Abu Umaama Iyaas ibn Sa'laba al al-Ansaariyu radiyallahu ta'ala anhu doon ton xadis ñaar téeméer ak fukk ñeent muy bi Yonent mi alayhi salaam doon wax naan man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yamiinihi loolu gisoon nañ ko ku dog aqu ab jullit ci waat ga ngay waat gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a jàll ba léegi ci bunt bi ci garab gi ci tool bi eh, tool bi nga xamante ne garab gi nga xam ne mooy xaraamal tooñ ak delloo tooñaange yi kon nag imaam bi ñu ci indil xadiis bii nii mooy xadiis numéro deux cent quinze ñaar téeméer ak fukk ak juróom mu ne wa an Adi ibn Amira mu ngi jële ci Adi ibn Amira saxaaba boo xam ne noonu la tuddoon radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci moom mooy Adi ibn Amira ibn Farwa ibn Zurara ibn al-Arqam ibn an-Nu'man ibn Amr ibn Wahb ibn Rabi'a ibn Muawiya ibn al-Harith dakkantalam nekkoon Abu Zurara al-Kindi waaw mooy al-Kindi Adi ibn Amira du Umayra de bul wax Umayra ah <laughs> du Umayra du Umira Amira comme ni nga xam ne noonee la ko al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daal di dabtoo bi nga xamante ne moom lay shara li nga xam ne mooy eh, eh, minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne bi fathil ayn Adi ibn Amira ah loolu la imaam al-Qaadi mu ne qaala al-Qaadi al-imaam an-Nawawi mu tegoon ci ne qaala wax na al-Qaadi mu ne al-Qaadi nee na nga ne kan al-imaam Ibn Rushd mu ne xelal <laughs> noonu <laughs> waxul al-imaam Ibn Rushd <laughs> al-Qaadi bi mooy al-imaam al-imaam al-Qaadi Iyaad ibn Muusaa Ah, al-Maghribi dëkkoon fee ci euh, Maghrib ci marok defoon chara moom itam continuer chara ba nga xam ne euh, moom la continuer woon moom al imam al ci ci ligne malik Maliki yi nga xam ne ñooñu njëkk chara hadis téere yooyu ñu comme ñoom al imamul Maziri ak ñi nga xamante ne ñooñu mel ne ñoom rahmatullahi alayhim ak al imaam al qurtubi beneen bi sëriñu imaam al qurtubi abu ahmad eh, ak ñooñu ñëpp eh, al qaadi mooy al qaadi iyaad ibn muusa mu ne moom nee na xamuñu kenn ci góor yi ahadun yuqaalu lahu amir eh, umayra bid damm bal kulluhum bil fath mu ne xamuñu de ci góor ñi mooy turu góor oo xamante ne nii tur bii lañ tàmbalee ayn miim yaa ak raa wala yu mel noonu koo xamante ne nii o lañ koy wax ñépp fatha la ala mais imaamu Nawawi mu ne ah waaye de waqan fi Nasaa'i al-amran ñaar yépp nag rot na ci boo demee ci sunanu yi ñaar yépp di ko ci fekk voilà mooy am na ñoo xam ne ah, la am na ñoo xam ne o waaw uma comme o ak ah, waaw kon nag mu ngi noonu la kon mooy waan Adi ibn Amira mu ne mu ngi jële ci Adi ibn Amira al-Kindi kon Kindi min qabilati Kinda muy e, waaso wu mag la woon ci arab yi moom nag waxul al-Kindi lool loolu anhu boo demee sax imam Muslim noonu la ko imam Muslim indee comme niñ koy gisee ci taxrij bi insha allahu taala annahu qaala mu ne nee na sami'tu rasulallah mu ne man Adi ibn Amira de dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yaqulu mu naan man istaamalnaahu minkum ala amal mu ne képp koo xam ne man yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañ koo chargé teg ko ci liggéey liggéeyloo ko mandaté ko missionné ko jox ko lu ëpp ku mu man di doon ci yéen fakatamanaa mixiatan mu dem dem di ma defal bilan dem sa liggéey ba ñu ñëw war a def contrat bi ah wane lim fa def ak liñ fa jëleeg yooyu fakatamanaa mu nëbbuñu mixiatan mooy puso mooy al ibra mooy li nga xam ne kiy ñaw moom lay utiliser tailleur bi ngir man di ñaw waaw muy mixiatan mu daal di ñuy nëbba loo xamante ne ab puso la mu ne loolu de fama fawqahu jëm kaw mooy lu toll ni puso jëm kaw ngir wan la mooy ci tuutaayam moo tax mu ne puso mais tekkiwul ne waaw kon léegi man dama ciy dégg ne kon man léegi ni may nëbb damay fexe nëbb loo xamante ne nii mooy gën tuuti puso kon dinaa ci génn dañaa ne déedéet li ala sabili taqlil la lii la ngir wane lu tuuti rek moo tax mu ne ibra moo tax mu ne euh, mixya mixya tan ah mooy aiguille boobu nga xamante ne nii même ab aiguille bu ko xeeb waaw fama fawqahu ak jëm la ak lu ko ëpp loo ci nëbb ci lool kaana xululan loolu ak waraate la waaw ci waraate la dëkk al xulul moom cosaan bi mu ngi jóge ci màng mi butin de guerre bi buñ demee xare lañ fay amee am boo xam ne laata ñu koy séddale fii ci ci ña demoon ca xare ba moo ci soldat yi wala xarekat yi am lum ci jël te sédd te imam bi séddale googu séddaleegu ko loolu mooy alxuluwul waaw loolu foofu mooy cosaan bi waaye finalement nag dañ koy tudd lépp loo xamante ne nii waraate la la boroom def ngir jot ci waaw alal joo xamante ne nit ki day war a ngir jot ci day naxe ngir jot ci waaw ñu wóolu la nga trahir kóolu te giñ la wóolu di tedde ci doowu nit ñi loolu eh, mooy xulul nga xamante ne nii lu garaaw a garaaw garaaw la waaw kon nag mu ngi noonu mu ne loolu nag loolu na ko leer ne wulul la ak waraate la ak alal lañu ñu lewul joo xam ne moom la yor laa yati wululan eh, yati bihi yawmal qiyaama gis nga loolu noon mu ndaw ndaw ndaw bu dee eh, puso la jëm kaw waa ji dina ko drainer indi ko yawmal qiyaam ñépp xam ne kii moo sàccoon lii allahu akbar allah <laughs> waaw waaw mu ne fa bi mu waxee lool moom yonente bi alayhi salaatu wa salaam fa qaama ilayhi rajulun aswadu min al ansaar am benn góor boo xam ne dafa ñuul bokk ci wàll ansaar daal di jóg adi nee na keroog bi yonente bi alayhi salaatu wa waxee lool waa ji jóg ci mbooloo mi ka anni anzuru ilayhi mu ngi mel ni nii ma leen koy nettalee yéen sama yéen yéen ñi sama àndandoo yi mu ngi mel ni maa ngi dundaat seen bi maa ngi koy dundaat nii mu ngi mel ni maa ngi koy gis fa qaala bi mu jógee mu ne yaa rasulallah e yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam iqbal anni amalak waaw <laughs> mu ne ko yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa iqbal anni amalak mooy nangul ma sa liggéey loolu mooy la mooy aqil nii mooy nangul ma sama démission <laughs> liggéey bi nga ma joxoon yenente wa alei salaam summeeku naa ci ba wecc man mii taxaw di la wax nangul ma permettez-moi de vous rendre ah <laughs> li nga xamante ne nii euh, euh, permettez-moi d'accepter ma démission voilà comme bu doon <laughs> waxi tey ah <laughs> eh yonent bi alayhi salaam man moom euh, nangul ma lool rek yonent bi alayhi salaam waaw waxin wu rafet la waaw kenn gënu loon a diplomatique xam wax ju rafet. ñi nga xamante ne ñoom ñi nga xam ne ñooy rabbahumul mustafa wa kafa alayhi salatu wassalam waaw <laughs> mooy aqil ni minhu sa liggéey bi ñoo jox daal nangul sama démission man daal banaa <laughs> bi mu waxee lool xaala yonent ma saa saa ne ko waaw wamaa lak waa lu la dal ba ngay wax lool lu xew <laughs> lu xew ba nga li ma la chargé woon joxoon la ko ngir nga liggéeyal ma ko nga jóg ne ma naa la ko de naa la naa ko nangu nga delloo ma ko lu xew maa ah maa laka lu la dal xaala mu ne ko sami'tu ko taqulu kaza taqulu wa kaza mu ne ko mais yonent ma saa saam dama la dégg nga wax liiw ak lii mooy li mu wax léegi voilà kaza wa kaza pour mooy ngir bañ a répéter lii romboon ah mooy tëkku gi nga tëkku ci ki nga xam ne moom nga joxub liggéey mu nëbb ci nem bu dee ne puso la jëm kaw lu mu néew néew néew yawmal qiyaam bésub taxawaay ba dina dina ñëw ak moom dina dikk moom. yonent bay saa saab loolu nga wax man moo ma tiital moo tax kon nangul rek ma delloo la sëb liggéey bi nga ma joxoon <laughs> waaw waaw li ma la dégg alhamdulillah léegi daal li ma la dégg léegi daal moo tax li ma la dégg léegi moo tax ah moom moo tax waaw léegi nag xaala yonent bi alei saa salaam ne ko wa ana aquluhu al an ne ko gis nga loolu nga dégg moo maa ngi koy répéter nii waaw yëgal ne maa ngi koy waxaat nii gin ko feddali man istaamalnaahu man istaamal man istaamalnaahu minkum ala amal falyaji bi qalilihi wa kasirihi mu ne maa koy waxat ni képp koo xam ne chargé nañ ko mission embauché ko jox ko bu liggéey ñun ñu jox ko kenn ci fal falyaji bi qalilihi wa kasirihi bu demee buy def la mu fa jële la ca tuuteeg la ca bari yépp na ma ko ëddil waaw fama utiya minhu bu dikkee nag ba indi ba def compte yi bu ñëwee lu ñu ko ci jox ne ko lii kat moom lañ la jox ci liggéey ba nga doon liggéey axasa na jël wama nuhiya anhu luñ ne ko nag lii moom doo ci duñ la ko jox intaha mu te arrêté te mu bañ ci def xelam bañ ci boole li nga xamante ne mooy xelam ak yooyu mu ne hadis boobu rawaahu muslim mu ne rawaahu solo na ko muslim daal imaamu muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi waaye est-ce que moom rek ñoom ñoo ko ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko solo nañ naan la déedéet waaye solo na ko sëriñ ñoom daal imaamu Ahmad ak mbokku taalibeem mbokku taalibeem daal imaam Abu Dawud Sulaymaan ibn Ash'ath as-Sijistaaniyu rahmatullah alayhi al-imaamu Muslim rahimahullahu ta'aala mu ngi ko indi ci kitaabul imaara baabu tahriimi hadaayal baabu tahriimi hadaayal ummaal kitaabul imaara buntu ba nga xamante ne moom la leen ci surah yi def tere gi nga xam ne moom lañ tere hadaayal ummaal li nga xamante ne mooy kado yu eh, ñi nga xamante ne ñooy al ummaal ñooy hadaayal ummaal kado yi nga xam ne moom la ñuy fonctionnaire yi di di jël <laughs> wala ñu ñuy embaucher jox leen ub liggéey lañ fay amee cadeau loolu moom wax nañ ci keroog bi ñuy gis hadisu ibnu Lutbiya bi ne la loolu doon dafa xaram waaw mënoo ko lekke noonu eh, naan hada lii lakum wa hada uhdiya ilay waaw <laughs> wala uhdiya lii lii daal yéena ko moom lii nag moom man lañ ko man lañ ko jox cadeau loolu mënoo koo wax loolu mënoo koo wax li nga xamante ne nii mooy mbir mi kon nag lan moo mën a am mooy ah loolu noonu boo ko jëlee noonu xamal ne loolu dafa nekk loo xam ne lu xaraam la soxtu la comme ni nga xam ne loolu nañ ko waxoon buntu boobu noonu fa la ko indi tahrimu xaraamaluk hadayal ummal li nga xamante ne nii mooy kado yi ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéey loo ah, loolu loolu leen léegi kon al imam an-Nawawi rahimahullah al imam Muslim rahimahullahu ta'ala al imaam muslim rahimahullahu ta'ala kon mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne haddathana nettali nañu uh, Abu Bakr ibn Abi Shayba muy uh, Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba uh, Ibrahim ibn Uthman al-Wasiti asl al-Kufi rahimahullahu ta'ala imaamu gis nga imaam muslim li mu jëlee ci woon bari lool. qaala mu ne haddathana Waki' ibn al-Jarrah mu nekk moom ah, ki ñu nettali mooy Waki' ibn al-Jarrah di sayyidina Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ah, ibn Adi muy Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi ah, dakkantalam moo doon Abu Sufyan di al-A'war rahmatullahi alayhi qaala haddathana Isma'il ibn Abi Khalid mu nekk ki ñu nettali mooy Isma'il ibn Abi Khalid di Hurmuz Ah, Abu Abdillah al-Kufi moom tamit al-Bajali rahmatullahi alayhi an Qays ibn Abi Hazim moom gisoon nañ ko Qays ma lahu nadhir Qays ma lahu nadhir ah Qays moom mooy ki jële ci fukki sahaaba yi yonente bi alayhi salaam bi gën a màgg moom kenn la waaw imaamu Hakim nag am na lu mu ci indi ci téereem boobu Ma'rifatu ilm al-hadith tudd na ci ñeneen ñoo xamante ne jële nañ ci fukk yi waaye ñoo ñëpp dara dëgëru ci ki dëgër le ne moom moo jële ci fukki saxaaba yooyu ah, fay <laughs> fay ñan ñooy fukki saxaaba yi gën a màgg ci saxaaba yi yonente bi alayhi salaam ci lu ñu joyal al asharatul mubashirina bil janna ma yombal la fukk yi nga xam ne ñoom lañu ah, moom lay ñoom la yonente bi alayhi salaam bégale àjjana xay si ku nekk ci ñoom solo na ci yow dara waaw kenn moom kees na la fard la waaw moo tax imaamu Suyuuti ne qaysun maalo lahu nadiiru <laughs> qays mi amul amul amul amul morom buñ naan amul moroom kii la <laughs> waaw ak koo xam ne fa nga nekk doonu nga mel lu mel noonu nee def fa loo xam ne kenn deful lu mel la nga def waaye amul morom yoo xamante ne nii yow mi koy wax sax yaa ko sut <laughs> waaye comme que ñëpp a ngi koy wax ngay wax rek ndax yéemu topp li ci fuul gi rek loolu moom lay sëbi sëy loolu moom du tus lu dara léegi kon fukk yu <laughs> ah ah waaw yooyu wax xalifa yu ñuy njëkk yi kay xalifa yi ngay wax rek après remplir siis yeneen ay waxal Seydina Abu Bakar Seydina Umar Seydina Usman Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anil jami' léegi nag nga remplir taatangoo yow siisa la defe ah ana ah, waaw léegi koy jël Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah cinq ah nga jël Seydina Abdurrahman ibn Awf six Seydina Talha ibn Ubaydillah Seydina Zubayr ibn al-Awwam Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl mu ngi noonu ba matal radiyallahu anhu ku nekk ci ñoom Qays mi jëlee na ci yow hadis moo tax Qaysun ma lahu naziru Qaysun ma lahu naziru Qaysun ma lahu naziru aywa kon nag moom ci moom la ko jële Qays ibn Abi Hazim ci moom la ko Ismaïl ibn Abi Khalid jële mu ne an Qays ibn Abi Hazim an Adi ibn Amira al-Kindi voilà gis nga fii imam Muslim neen al-Kindi muy Adi ibn Amira al-Kindi mi ngi gis mu ne sami'tu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu man ista'malnaahu minkum alaa amalin fakatamanaa mikhyatan famaa fawqahu kaana ghuluulan ya'tii bihi yawma al-qiyaama qaala faqaama ilayhi rajulun aswadu min al ansar ka anni anzuru ilayhi fa qaal ya rasula allah sallallahu alayhi wa sallam iqbal anni amalak qaala wa maalak qaala sami'tuka taqul kaza wa kaza qaala wa ana aquluhu al'aan man ista'malnaahu minkum ala amalin falyaji' bi qalilihi wa kasiirihi fama utiya minhu axadha wa ma nuhiya anhu intaha kon xadis baa ngoog imam muslim teg na ci beneen càlla mu ne wa haddathanahu mu ne xadis bi nettal nañu ko muhammad ibn abdillah ibn numayr ibn numayr moom yàq nañ ko yàgg nañ ko alhamadani alkufi muhammad ibn abdillah ibn numayr alhamdani alhamadani rahmatullahi alayhi mu ne moom nettal nañu ko qaala haddathana mu ne nettal nañu abi mooy abdallah muhammad la tudd ibn abdillah abdillah ko ah wa muhammad ibn bishr ak euh, sa beneen sëriñ imam Muslim de Muhammad ibn Bishr ibn al-Farafisa al-Farafisa ah Abu Abdillah al-Kufi al-Abadi rahimahullahu ta'ala ha mu ne taxawal moo di beneen talla la wa haddathani te nettali na ma man Muhammad ibn Rafi' ah, beneen sëriñ di Muhammad ibn Rafi' ibn Zayd Sabur al-Qushayri Abu Abdillah az-Zahid an-Naysaburi al-Qushayri comme imam Muslim bokkam côté bopp <laughs> an-Naysaburi ah, <laughs> al-Qushayri an-Naysaburi eh? Muhammad ibn Rafi' qala haddathana Abu Usama muy Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi mawlahum al-Kufi rahimahullahu ta'ala moom moo ko jëlee eh, eh, qaalu haddathana Isma'il ñoom ñëpp ñu jëlee léegi boo di beneen kàllal boo xam ne ci Ishaq ibn Ibrahim mu ne wa haddathanahu Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad Ah, ibn Ibrahim mooy ibn Rahawiya ibn Rahawiya <laughs> qaala axbaranaa al-Fadl ibn Muusaa mi nekk ñu nettal ma al-Fadl ibn Muusaa ah, as-Saynaaniyu as-Saynaaniyu as-Saynaaniyu al-Marwaziyu as-Saynaaniyu ah, wa ash-Shaybaaniyu de ash-Shaybaaniyu de <laughs> al-mu'talif wal-mukhtalif yi nga xam ne ñoo niroo ba pare wuute hmm? kon abu abdillah al-marwazi rahmatullahi alayhi mu ne moom nettali nañu ko après al-fadl ibn musa qala haddathana isma'il ibn abi khalid banim jàlle kon léegi hadis baa ngi noonu ngeen dégg ko aywa léegi nag kon ñu ñëw tuuti ci njàngat yi bala ñuy tëj ah muy eh, hadis bi eh, lëkkaleem ak bunt bi leer na mooy xaramal tooñ ak delloo tooñaange yi lii mu ñëw ca lañ waxoon ci ibnu lutabiya ibnu lutabiya ca xadiisam mooy ñi nga xam ne ay fonctionnaire lañ dañ leen a liggéeyloo moo xam administration bi leen liggéeyloo c'est l'état du Sénégal qui t'a embauché wala l'état du Mali wala l'état de la France wala nu mu ci man di doon wala li nga xam ne mooy al mamlaka al arabiya as wala Mauritanie foo ngay liggéey en tant que fonctionnaire walla sax loolu du lool kese ah, wala yow nga nekk koo xam ne ab entreprise nga eh, ab salarié nga ñu chargé la mission yónni la ne la demal nga doxali lii demal defi lii wala yow gestionnaire de bien nga ñu dal di lay embaucher foo xam ne entreprise boo xam ne yow yaa yor compte yi waaw nga ñëw war a dajale ki koppar yeeg yor budget beeg yooyu ak yi nga xam ne daal dañu la koy liggéeyloo mu ne nag mooy daa am loo fa war a jële ci alal waaw loo xam ne dañ ko fa war a jële mu ne nag képp koo xam dañ koo liggéeyloo ci ñoom loolu dañ ciy xam ne kon liggéeyloo waate loolu du loo xamante ne nii dañ naan lool affaire u jaam jaam loo waate la non lool loolu da lool lool sunna la yonent bi saa saam ci boppam mu ngi nii di ko wax tamit yàgg naa salarié gis nga imam euh, euh, Ibnul Lutbiya moom moo ko salarié woon kon dañ ciy xame ne mooy salarié ay nit loolu sunna la euh, loo xam ne lu dagan la waaye à condition que waa ji respecté li nga xam ne mooy minimum li nga xam ne nit ak euh, yoo xam ne moom la ko borom bi kii mooy bu ko tooñ waaw waaw dinañ gis ci biir al muslimu axul muslim ah euh, way way wommatu bi kat mbokkam mooy moom mooy mbokku kii wommatu waaw du ko tooñ la yazlimuhu du ko tooñ voilà du ko tooñ tooñ ko nag mooy ay xam nga ne ko la ko wala teg ko ay liggéey yoo xam ne tamit dinañ gis tamit hadith na Abu Dharr ba waaw radiyallahu anhu ah xuddaamukum wala ñi nga xam ne ñoom la yàlla teg seen loxo xawanu kii la seen mbokk lañ waaw bu ngeen leen tegatee ab liggéey dee leen teg liggéey boo xam ne dinañu ko attan te bu ngeen leen tegee ab liggéey na leen ci jàppale allah cey <laughs> hadith yooyu bu ñu ko doxaloon waaw kenn du jooytu fenn suñu mbindaan yi ci kër yi waaw ñu jàppee leen ay jaam waaw ndekkil njaam gu bees di leen def lool lu ne te suñu doom yi buccate koy ñàkk yar te réew nekk fi di def lu leen neex ñu bàyyi leen waaw muy tilimal rek di bërëgu ci suuf si reewantu kenn du ko wax dara yére bu bu kii ñu jël ne ko ay sumbal ak fóot te kat fóot nag ci suba ñu ne ko sumbaatal jàppe ko ay jaam daanaka dara waaw ak appareil bësam yépp ñu jël ko léeg-léeg sax du ñibbi parce ñoo am gan mu war a toog gérer gan gi ñun ñu toog di yaataa yumbe waaw buñ ñëwee fay ko bu fay sax de lu baax duñu ko def buñ demee léeg-léeg ñi ci gën a yées moom dañuy fexe ba weer way waaye jeex ñu tàppaas ko xuloo euh, tuumaal ko fa ay mbir ne seen jaar seen caq or bi daa riir alors que loolu lépp kasib ay kàcc kese la tii tii ñëw ko ko ba pare naan ko kon nag comme que euh, tas des yoo xam ne yu yées la waaw loolu nga xam ne daanaka mënoo ci dara ay quinze mille francs ci cinquante mille francs ah nga xamante ne nii cinquante mille cinquante mille daa bari ah <laughs> ay quarante mille trente mille trente cinq mille nga ñëw bëgg cee fokk sa waay dix mille parce que nee nga dalaa jëlal dara daq ko yow xam nga ne yow wallahi xuquq yooyu yëpp nga xaq yooyu mazalim yooyu boo ko di nga ko delloo ci nii wala ci naa waaw te akam moom foo jaar dina dal moom waaw dañooñ <laughs> seen xolay jeex bu ñuy dem dañ lay ñaan yàlla seen alal ji nga lekk ak gi nga leen fi jaamu dañ lay ñaan yàlla yàlla yàq say mbir waaw sa liggéey wala sa alal ya nga doon am wala bu dee yooyu nga nga doon jële sa mbir borom bi daal di koy yàq waaw ndax da'watal fattaqi da'watal mazlum fa innaha laysa baynahu wa bayna allahi hijab waaw moytul eh, ñaan yàlla koo xam ne dañ koo tooñ ndax yëgal ne amul digganteem ak boroomam benn li nga ak diggante yàlla amul benn li nga xamante ne mooy mooy barrière bu dox seen diggante amul kiiraay kon nag loolu lu garaaw la moo tax yonent bi saa saa mooy yooyu yëpp al istimal mooy liggéeyloo nit loolu lu la waaw comme ni ko yonent bi saa saa waxe nii ne man istamalnahu minkum ala amal waaw mais ci ay ah, da comme li mu wax moom alayhi salaatu wassalaam loolu nag ñun jullit ñi jàngewuñ ko ci ay droit de l'homme ak façon caaxaan yooyu nga xam ne bi ñu xewee yàggut waaw nga xamante ni moos droit de lome ji moos daa am kumba am nday kumba amul nday xam nga ne moos droit de l'homme ji li ci yi am ci ci ci droit de l'homme yeneen peuples yi amuñu ko waaw waxoon naa la fi keroog xatlum ri in <laughs> sama sëriñu égyptien ba <laughs> cheikh Muhammadu Muhammad Hassan hafizahullah <laughs> ta'ala moo doon ci moom laa ko déggoo xatlum ri in fii ghabatin jarimatan la tughtafar wa qatlu sha'bin aminin mas'alatun fiha nadar allahu akbar hafizahullah hafidahu llahu taala mu ne qatlu mri'in fii ghabatin rey ab benn waay moom ab occidental lay fii ghabatin ci ci ci àll ba ca forêt ñokoloko baaba wala ca àllub Lompoul ba waaw wala ca àllub Amazonie ba wala ca fin fond du bassin Congo ca lac Victoria waaw ak Tanganyika foofu la ca lac Tanganyika Tanzanie <laughs> ah ak ñoomin seen waaw la la forêt classée de de de de de de Pout boo fa faatee tubaab moom sawaay yéehée jarimatun laa tuxtafara loolu moom crime la boo xam ne kenn dootu la ko jéggal moom nation yépp dinañ wane sax meral ba pare nañ ne nañ traqué waa ji na Interpol daal di sànni ay laafam waaw ay ay ay fiileem ay mbi ay mbi ay lan ay fiileem waaw bu ko defee ñu ne la ciix andi la ndax yow da ngaa faatu occidental waaye waqatlu shabin aminin waaye nag bu dee yeneen peuple la yoo xam ne duñu occidental faat ci ñu bari ñoo xam ne seen kër lañ ne comme ni Israël di def fan yi yëpp waaw jàpp jëneen jënin fële ca Palestine di bombarder yow nan ngay nekk dëkk ñoo xam ne camp de réfugiés nga yor ay hélicoptère ay drone di dóor ay bomb kenn waxu ko dañ koy wax ci journal bi deux secondes relaté ne waaye début de l'opération israélienne avec des chars des bombardements des hélicoptères doo dégg kenn wax amul benn président benn organisme international du ONU le grand saytaane bu mag bi ak façon yooyu yépp Nations Unies doo leen dégg waaw waaye bés bu gaa yi woon dem Tel Aviv Tal Habib daal di fay faat benn yahut ñépp condamné waaw loolu ne loolu moo tax man la nga foog ne droit de l'homme yi ñépp ci yem ñépp yemuñu ci waaw ñoom ni ñu doon sa sa dëkk sa réew yow lu la neex lañ fay demee waaw te ñun ñoo ko nangu tamit suñu réew suñu réew yi nu mu leen neex lañ fay demee ku mu neex nga toog fii ba échec amoo dara def nga jël sa billet ilaa Sénégal ilaa nangam ak i nangam waaw alors que yow boo bëggee jóge Sénégal ñëw fii <laughs> tey nga dee de <laughs> tey nga dee de parcours du combattant laa wax lu ne dinañ la ko demander refuser la lekk sa alal ta duñ la wax lu tax waaw bu dee sa am nga chance ñu mayaat la walla iyaazu billah xam nga ne moos kon droit de l'homme yi ñu lay wax ñoo bokk kon ñi jàngawuñu ko ci ay droit de l'homme yeneen ma lay saa saam sunnaam ak njàngaleem lañ xamee ne boo liggéey liggéeyloo nit da nga koo war a respecter loo xamante ne ni moom la contrat bi laaj waaye yoo xamante ne dafa diis te yow ku la ko tegoon doo ko la neex doo ko waaw waaw ndax man kaana yu yëpp ay taxaw sa kanam man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir eh, eh, laa yu'minu ahadukum wala laa yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi hatta yuhibba hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li eh, ma yuhibbu li nafsihi kenn ci yéen du gëm dëgg-dëgg gëm lu doon mu bëggal mbokk jullitam li nga xam ne moom la bëggal boppam yooyu yëpp day taxaw waaw bu ko defee yow ki lay liggéeyloo ki ngay liggéeyloo sa nawle la waaw waaw gis nga ñii xa seeni seeni nawle lañ duñu seeni jaam kon nag istamalna man naa istamalnahu minkum fa katamanaa léegi nag bu ñu la joxee bu liggéey nga ñëw nëbb mixyatan lu toll ni puso fa maa fawqahu lu ko jëme kaw loolu mooy la lépp loo fi luubal nga ñëw am loo luubal police nga nekk ci buntu tali bi da ngaa war képp koo xam ne def na infraction da nga ko war a bindal waaw mu fay li mu fay dem sa caisse ka nga xam ne mooy trésor public loolu la war a demee waaw léegi nag bés boo fi defee ne gars yi nañ la jox cinq mille wala ay deux mille te doo leen bindal wala sax nga bindal leen kayit wala nga ñëw naan leen ñaar la li waa ji wax keroog <laughs> mbokk mi di ma nettali <laughs> na benn mbokk bu jóge fii la dem Sénégal fala ne ba léegi <laughs> masha Allah <laughs> waaw ne dane ko man mi xam naa ko waaye qad rawaytu hadha bi qad rawaytu hadha bi qad rawaytu hadha bi dama ko soloowe bi wasita ci ci ci Euh, intermédiaire moo jëluma ko ci moom directement xam naa ko <laughs> waaye mbokk maa ma ko nettali <laughs> ne ma nee dafa kii dem Sénégal <laughs> ndeysaan fa la nekk eh, eh, di dawal police bi téye ko arrêté ko quoi ne ko léegi wax ko infraction boo xam ne moom xamul sax ba lii ndax ban infraction la def waa ji laa wax na police bi daal wax na ko benn mbir <laughs> sawaay léegi mu ne bi ma waxee loolu ma ne ko waa baax na léegi kon infraction la léegi bindal ma <laughs> ma ne ko léegi bindal ma sawaay nee na euh, mu ne ko boo bëggee nga joxe léegi boo joxee léegi xaw ma mille francs la la wax mais nag bu mën a bindalee dix mille la xaw ma <laughs> waa ji ne ko waa bindal ma <laughs> ne ko bindal ma après man dinaa dem fay ko fi ñu koy fay ko mais mais da fayee ko le dix mille ko xaw ma yu mel noonu mu ne ko waa bindal ma saa bi mu ko dagga bi mu ko bindalee bi mu koy daggal kii bi sax mais <laughs> kay jigéen jox ko ko mais mu ko mere mere goo xam ne ndax moom bëggul woon affaire yi di dem foofu gis nga façon yooyu yépp tam malheureusement mooy mauvais ambassadeur ngay doon démb démb démb kese démb kese kese kese ñu ngi mi mir euh, démb euh, lundi trois av euh, kii juillet <laughs> deux mille vingt trois waaw démb kese kese la ma benn tubaab ne <laughs> daf ma ne man biig biig biig ci guddi biig waaw biig ci guddi provenance ma la biig kese doy na <laughs> mu ne ma <laughs> dafa dem mu ñuy waxtaan ma man dafa dem Sénégal mu ne ma mu xam ne senegal mu laaj ma fan nga ci ma ne ko Sénégal mu ne ma dem naa fa ba man gënee nekk xale quoi <laughs> ma ne ah mu ne ma war na mat ay quatorze ans ah. Euh, ça fait presque quatorze ans ça fait quatorze ans ma ne ko ah léegi comment ça s'est passé mu may mu ne moom <laughs> ay xaritam ñu fa am ay mbokk quoi seen pa seen papa xaw ma moo fay liggéey léegi moom euh, mu demoon fa <laughs> mu ne ma man bu ngeen gaa yaa ngi may prévenir ne ma nag fii nag xamal ne war en tant scooter laa bëggoon di dawal dama bëggoon dawal scooter <laughs> wa ñu ne ma nag boo booy dawal nag na nga def attention parce que gis nga policiers yi fii. mooy doy ñu jàpp la euh, te am luñ la laaj quoi nee na man maa ngi foog ne bu ma joxee xaw ma cent ay côté non ay ay mille xaw ma yu mel noonu wala ay cinq côté yooyu euh, côté yooyu daal lañ ma waxoon nee na waa ji <laughs> maa ngi yor sama scooter bi daaw rek benn benn policier daal di may arrêté bon sama xel dem ci liñ ma waxoon <laughs> nee na premièrement je lui ai dit euh, mais qu'est-ce tubaab la <laughs> mu ne wax ma ma laaj ko lan laa def <laughs> nee na policier ko da nga passé au euh, euh, mu ne ko mais waaw mais loolu ban problème dafa vert ma jàll man man grillé ma mu ne ko waaw parce que bi ngay passé feu bi bi ngay passé au vert t'as pas regardé da ngaa ñëw rek passé <laughs> na nee na je suis ma étonné mais c'est quoi ça mais après bon xam naa li mu bëgg quoi. léegi ma ñëw di ko jox xaw ma ma ma génne di ko jox mu ne ma non moom nag moom nag officier la xaw ma non xaw ma commandant la am na daal lu mu wax grade bu mu wax ne moom bon comme moom grade boobu nag daa tax man bu li ma waroon a joxe bu ma waree joxe cinq cent naa joxe cinq mille mu ne ma il faut donner bon non si je suis mais am na benn benn kii bu ma jox ci seen seen seen xaw ma commandant xaw ma sous-officier xaw ma lan. xaw ma officier chef am na daal lu ma wax ne loolu la ko wax ne ko nag de comme que man kooku ci ñooñu laa bokk kon nag euh, li ngay joxe day day dina bari lool quoi <laughs> léegi kooku ça fait boobu la la masa Sénégal boobu la fa mujj te pourtant gis nga image boobu expérience boobu ba léegi mu ngi def ci moom mooy il suffit boo ko nee Sénégal rek corruption lay njëkk a xalaat gis nga gis nga gis nga affaire bi ni mu grave te loolu mooy dëgg. mooy gis nga euh, ki nga xam day toog fee ci tali bi di def loolu police bi moom li muy yàq ci gannaaw xamu ko sax waaw te nag bi ci gën a mooy alalu réputation